fi jamci ma farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lbaab althaalith fi ladabi walfadaa'il wa hakadha tayaamunun wa tasmiya ay fi mahallin likilayhima diriyah kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañu buntu bu mujj bi ci téere bi di albaabu thaalithu di ñetteelu bunt bi di wax ci teggin yi gëneel yi eh, sëriñ bi radiyallahu anhu ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu li nga xam ne noonu la ñuy xaajaleen noonu lañu xaajalee li nga xam ne mooy al adab muy ay teggin moo am tegginu biir yi nga xam ne jaam bi moom la war a tegginoo ak mbokki jaamam ay moroomi jaamam ay mbindeefu yàlla yi nan lay tegginoo ak ñoom waaye mu am ay ay tegginu biir yi nga xam ne moom boroomam la yi nga xam ne mooy xolam ni nga xam ne noo la koy fexe yar ba ni nga xamante ne teggin yi nga xam ne moom lay am ak boroomam azza wa jal léegi nag mu ne loolu ca ki nga xam ne mooy al yadaali ad eh, noonu la ko eh, xaajalee léegi nag mu doon ñëw di wax euh, ci adabul baati adabul zahiri yi nga xamante ne nii mooy yi feeñ waaw tàmbali woon na dina di ko lim sëriñ bi radiyallahu anhu dina fi cinq ñaar fukk ak juróom ci ay yoo xam ne ay tegginu biti la waaw ñun nag ñaar lañ ci gisoon bi mu naan fa udda min zahirihi xusnul xuluq wa mithluhu al xayaau fastaxyi tafuq ñaar yooyu la jëkk woon mooy bi nga xam ne moo ëmb lépp mooy xusnul xuluq rafet jikko ak li nga xamante mooy ay xayaa ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam gisoon nañ ko alxayaau xayrun kullu moom yiw lépp la bi mu gisee waa ji di euh, yedd mbokkam mi mu ne ko bàyyil ki ngay yedd waaw di ko yedd naan ko yow da du trop quoi oh mu ne ko bàyyil ki ngay yedd ci kersa ndax kersa laa yati illa bi xayr moom doon lu dugg yiw léppam yiw la kon nan ngay yedde nit ci loo xam ne moom yiw kese lay indi waaw kenn du yedde nit kii kersaam gi dafa ëpp déedéet kersa gópp amul loolu amul kersa ndax léppam yiw la kon nag mu ngi noonu xusnul xuluq waxoon nañ la li yonente bi alei saatu salaam waxoon wa xaaliqin naasa bi xulu bi xasan ci imaamu tirmidi rahmatullah alayhi ne woon wa xaaliqin naasa deel eh, eh, jikkoo ak nit ñi di nekkal ak ñoom waaye Ah, ci li nga xamante ne nii mooy bi xuluqin xasan ci ay ah, ah, ay ay yoo xamante ne nii yu taaru lay doon bul nekk foo nekk ñépp xamees la sag ñaaw làmmiñ sag naqaree nekkal sag naqaree déggal ak jëfalanteel nga xamante ne saa su ne yow daal képp koo xamante ne nii séq nga moom dara rek mu jële ci lu ko naqari loolu moom wal iyaadu billah aadana allahu min hada kon nag ñaar yooyu lañ gisoon léegi nag ñu war a continuer son sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne wa ba léegi kon ñaar lim nañ ci ñaar wax naa la vingt cinq lay lim wa mu ne naka noonee bokk na ci teggin yu feeñ yi yu biti mooy li nga xamante ne tayaamunun mooy di tàmbalee ndeyjoor lépp looy def lu am barke rek nga koy tàmbalee ndeejoor lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni xadis bi newee ci li nga xamante ne nii mooy saxiixayn bu sayyidina sayyidatuna Aïsha bint Siddiq radiyallahu anhuma mu ne kaana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sha'nihi kullihi mu ne yonent mi alayhi salaatu dafa soppoon lool bëggoon lool mu yéemoon ko lool di tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor buy sol fii tana'ulihi buy sol ay dàllam wa tarajjulihi bu doon peñewu sax côté bi féete ndejoor moom la doon tàmbale wa tuhurihi ak laabam wula ak laabam bu doon laablu cër yi nga xam ne ñoo tàmbalee ndejoor foofee la doon tàmbali ba mu des yi nga xamante ne comme booy raxas sa ñaari loxo booy door a tàmbali loolu amul tàmbali ndejoor ak yooyu ndax ñaar yépp ngay raxasandoo voilà waaye bu dul lool bu ñëwee war a loxo raxas loxo yi tàmbalee fi nga xamante ne nii mooy ci baaraamu loxo yi ba ca conc ba loolu bi nga xamante ne mooy bu ndejoor bi la doon tàmbalee wane fii sha'nihi kulle ci mbiram yépp mooy noonee la doon def moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon moo taxoon ci beneen bi mu ne woon kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu tayammum ñu xam ne kon yujibu fële mooy kon mooy yuhibbu mooy yujibuhu mooy dafa bëgg ak tayammunu di tàmbalee li nga xamante ne ni mooy ndeejoor am na sax xadiis yoo xamante ne nii ci nekk ci yeneen téere ci sunan yi nga xam ne da wax na yonent mi alayhi salaam da wax ne bu ngeen jàppee na ngeen tàmbalee bi mayaaminikum mooy ngeen tàmbalee li nga xamante ne nii mooy seeni ndejoor moo tax it beneen xadiis ba sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa arda Talha yii yépp mu ngi ci Sahihayni mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de kaana yu'jibu tayammunu masata yonent bi alayhi salaatu salaam dafa soppoon bëggoon lool di tàmbalee ndejoor kenn kàttanam fii tarajjule wa wudoo e alhamdulillah bu doon peñew waaye it bu doon jàpp kon nag lii yépp day wane ne loolu la waaye nag am na benn affaire mooy e, e, tayammunu du fépp ngay dugale ci sa di tàmbalee sa ndejoor wala di dugal sa tànk ndejoor fépp foo jëm bu dee ci wàllu tànk bërëb ba ngay jëm gën a tedd bi nga jóge sa ndejoor ngay gën a dugg ngay njëkk a dugal nga ne ma exemple ma ne la booy dem ci jàkka boo ñëwee ba ci buntu jàkka ji xam nga ne jàkka ji moo gën a tedd li nga xamante ne nii mooy euh, fi nga jóge mooy mbedd meeg yooyu kon booy dugg looy dugal <coughs> mooy da dugal li nga xamante ne nii mooy <coughs> mooy sa tànk ndejoor voilà booy génn nag contraire bi la mooy càmmoñ bi ngay génn ngay njëkk a génne jàkka ji waaw door génne li nga xam ne mooy tànku euh, euh, euh, dejoor bi waaye bu dee da ngay dugg ci toilette par exemple toilette néeg bi nga jógee moo gën a tedd toilette yi voilà kon nag nooy def bu boobaa yow càmmoñ ngay door a dugal fépp foo xam ne daal fa ngay dugg moom moo gën a mooy tedd mooy fa gën a tedd moom fa gën a mooy tedd bu dee ne comme toilette yi moom càmmoñ ngay njëkki après daal di def lan daal di dooru dugal sa ndejoor booy génn nag mooy contraire bi la sa ndejoor ngay njëkk a génn waaw léegi càmmoñ bi door laa fekk si voilà moo tax moo tax mu ne fii mahallin lahu tayammunun kon di ndejooru hein ki lay wat tamit bu lay wat na fexe moom bu lay wat moom na fexe féete ndejooru ki nga xam ne moom lay wat mooy mu wane ko noo xam ne ñoom ñaar ñépp dañuy nekk ci ndejoor walla mu tàmbalee noonu le ndax roye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci li nga xamante ne nii mooy euh, sunna si nga xam ne bokk na ci tegginu biti waaw loolu lu ama ama ama am solo la ëpp naa caaxaane ëpp naa nekk loo xamante ne nii nit ki day nekk koo xamante ne nii daf koy sàggane mu ne wa tasmiya waaye ko noonu bokk na kon euh, tayaamunun mooy ñaata mooy ñetteel bi parce que xusnul xuluq xayaa waaw kon loolu la voilà kon tayaamunun voilà kon tayaamunun mooy li nga xamante ne nii mooy e, ñetteel bi léegi mu teg ci wa tasmiya voilà mooy e, e, wax bismillah voilà nit ki wax bismillah ay mu ne ay ñaar yi ma fa wax ndejooru wax nañ ay fii mahallin ci seen bërëb li kale li kilayhima ci benn bu nekk ci ñoom idriya xamal li ma la wax takk ko mooy tayammum wax nañ ci li ñuy wax mooy fi nga koy defee ak kañ ngay jiital sa ndejoor ak fan nga koo xam ne yow sa ndejoor doo ko jiital mu ngi mel ni tamit ki nga xam ne day def istinja dem ci toilette yi di utiliser wala raxas fi nga xamante ne fa la mbéewal yi wala fi euh, xayta yi génne bu boobaa moom du utiliser foofu li nga xam ne mooy ndejooram loolu càmmoñ lay utiliser voilà mu ngi noonu le wala muy téye sa karam ak yooyu loolu càmmoñ lay utiliser kon nag yooyu yëpp yu ama am solo la léegi nag kantaa li nga xamante ne nii mooy wa tasmiya bi wax tudd turu borom bi tabaraka wa taala mooy xadiis bi nga xamante ne nii bu siiw la jaar ci seydinaa su jaar ne saxaaba yu bari voilà Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom jële nañ ko ci moom comme ni ko al imam ibn euh, Tirmidhi yu rahmatullah alayhi solowee ak imaamu Ahmad ak imam ibn Maaja mu ne dégg na yonente mi alayhi salaatu salaam mu ne la wudu liman lam yadhkur ismallahi alayhi mu ne amulu jàpp lu ci koo xamante ne nii moom tuddul turu yàlla ca la muy jàpp te loolu xadis boobu am na saxaaba yu bari yoo xamante ne nii daal di nañ koy solo waaye xadis boobu la imam Ahmad doon wax naan ci bunt bi amul benn xadis dëgër même bu dee ne lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne an euh, xadiis yu bari yi ndax Seydina ko mel ni Seydina jële nañ ko ci Sayyidatu Aïsha Seydina Abu Sa'id ki nga xamante ne ni al-Xudri ñoom Seydina Abu Hurayra Sahl ibn Sa'd ñoom Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñëpp ñoo ne yoon yooyu yëpp boo ko jëlee dëgg la benn par benn dëgërul waaye dañuy dëgëralante kon nag loolu ci gàttal mooy wa tasmiya yonent sa yonent ma lay saar saab wax na comme ne si saxiix yi keroog bi nga xam ne ci la demoon benn xare gaa yi def ndox ñàkkoon ba ba ba bi defoon kiimaan mu génne ndox mi ci baaraamam ni ne leen tawaddu jàpp leen bismillah te ngeen tàmbalee ci turu yàlla yooyu yëpp day wane ne kon tasmiya ak alquran noonu la ko borom bi tabaaraka wa taala tàmbalee nga gis sawraat yi bismillahir rahmanir rahim la ko borom bi di tàmbalee na ko noon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon yónni ay lettre ñoom Kisra ak Qaysar ak ñooñu da ko doon tàmbalee bismillahir rahmanir rahim te Seydina Sulaymaan comme ni ko alquran waxe ba muy bind Balqiis reine de buurub Saba keroog noonu la ko tàmbalee ne innahu min Sulaymaan rahmaan wa innahu bismillahi rahmaani rahiim lii de lettre bii de mu ngi jóge ci seydina suleymaan ku ñu naan suleymaan wa innahu te mu ngi tàmbalee bismillahi arrahmani irrahim di turu yàlla bi nga xamante ne nii arrahman mi fees dell ak yërmande arrahim te yërmandeem yaatu mu ngi noonu te nit ki tamit buy rendeeg yooyu yëpp day tudd turu yàlla sinon bu ci tuddee leneen turu yàlla ak leneen du baax wala bu dee dafa tudd daf ko tay tudd ko ci lool médd la bu jox gaa yi bu dee ne moom habilité wul moo xam ab athée la wala yooyu ñooñu seenu rendi du baax ba mu la wala juif la wala musulman ñooñu ta chrétien beeg juif bi mu respecté ñoom seen diine ni ñu ko waxe waaye bu ko tuddee bismillah bismil masih ci turu ki nga xam ne mooy almasih isa ibn maryam alayhi salatu wasalaam loolu médd la joxe kantaa bu dee waa ji da koo fàtte tayu ko loolu dara newu ci parce que la yu'akhidukumullah warom bi boo euh, jàppewu leen euh, li ngeen xam ne mooy da ngeen a foo fàtte li ngeen fàtte voilà loolu garaawul waaw ndax euh, euh, amana rasul rabbana laa tu'akhidna in nasina aw naa borom bi yàlla na bu ñu jàppe yi nga xam ne moom la ñuy def bu dee juumtee tax ñu def ko wala ñu fàtte yooyu yëpp bi ko yonent ma saa saa biñ jàngee laa yooyu ba pare dane borom bi nee na yii yëpp ngeen ñaan defal naa leen ko kon nag mu ngi noon kon tey gis nañ ñaar te tayaamunum dee jooru ak tasmiya di tudd turu borom bi tabaraka wa taala ndax lu mu dugg da koy barkeel nga ngay sóoraale sa borom ci lépp luy dugg xam ne moo la ci dugal lay jàppandil nu mu man di demee moom la kon nag mu ngi noonu waaye tay fii mahallin ca jamonoom ca mu waxtoom ak jamonoom boobu mooy ban bërëm nga koy defee par exemple biir toilette yi doo dugg ba ca biir naan bismillah déedéet booy waaj dugg loolu ngay wax jaan bi nga xam ne moo rot ci sunna daal di tudd turu borom bi daal di muslu ci al al al xubuth wal xabaa'is ak yooyu waaye doo dugg ba ca biir toilette ya nekk ca biir di tudd turu yàlla ak tamit booy sëy sa soxna jamono ji ngeen di sëy du jamono joojee waaye bala ngay tàmbali loolee man ngaa tudd turu yàlla